bismillahi rahmaani ci nettalim ñeent fukk wala ñu ñëw ci nettali ñeent fukk bi ak juróom ñeent sëriñ alsey njaay radiallahu taala daa yónnee hadiya yu wuute ay xeet bisub talaata ndax wax ndaw ya ñu waxal ko sëriñ tuuba xaadalawu law maxtara yoon ni ko bàyyi na boppam bàyyi na ay mbokkam bàyyi na àdduna ak lu aju lu ci aju ngir jëmmam bëgg mu dimbali ko bañ koo bàyyeeg boppam wala ay mbokkam walla àdduna wala waa àdduna ba ko ndawee jottalee hadiya ja ak wax ja sëriñ bi wax nañu woo fere yi jigéen ñu ñëw mu daal di digle ñu baamu wax ja ngir ñu dégg ko ba ñu noppee mu ni leen nee leen ko dee su ko bàyyi ak kenn mbaa lenn boroomam la ko dee si booleel ku ko gisati jëmmi boroomam lay gis ci moom daldi wax ndawee ni leen ñu wax sëriñ ëlsey wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim siraati llahi allati lahu ma fi samawati wa ma ba bis ba delsee la ko baax ki fanaan si tuuba siiw na su ko defee mbooleem ñettali bu ci am ak wuute dinaa ko ñettaliwaat insha allahu taala ndax bii indi woon naa ko ca waxtaani Sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaaru lowoo mel na ni ku gis bii nettali xam ni moo gën a jot moo gën a wér sëriñ bi xaadalahu law maxtaaru lowoo mel na ni li tax muy woolu fere yi te ñooy taalibe yi daa bëgg ñëpp dégg waxi sëriñ Alsey Njaay radiyallahu taala anhu di leen xamal ni loolu mu wax ak noonu mu def la ku nekk war a def li ko waral moo di inna allaha la yaxfiru an bi sunu boroom subhanahu wa bëggul ku koy bokkaale ak lenn boo ko bàyyeeg sa lépp nag mu daal di féetewoo sa lépp kon fi mu ne ab taalube bu mu mën a doon li feeg deful nii sëriñ Alsey def radiallahu taala defagul la ko war yàlla nañu yàlla dimbale ci ci jox sunu lépp sëriñ Tuubaa xaada law maxtaara lahu mi nga xam ni moo fi nekkal yàlla subhaanahu wa taala walaahu alam juróom fukk bi sëriñ Fadlu waa ndokk bañu ko fa defalee am néeg mu ñëw di ko sanc ba mu ñëwee ba toog ca toogu ba nit ñi joow nit ñee coow ba mu yàgg sëriñ muxtaar si ni ku baax ki nee na woon sëriñ Fallu ni wax ji am nag rax na ñépp noppi na na wax ji am nag rax na ñépp noppi waay sëriñ muxtaar si ni am na bis sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu woo sëriñ Muhammadu Habib Mbakke jox ko ab jukki ni ko Moodu Habib jukki bii sama borom nee na bala maa julli timis na nga ko bind maas ko li nga ci war a def lépp nga def ko ci ni ko mbind mi nag benn sàttaar yi day xong ba ca des ñuul booba sëriñ Moodu Habib moo gënoon a gaaw ci mbindkat yi moo gënoon a gaaw ci bindkat yi ba mu ko ko joxee mu tàmbali di bind ba tisbaar jot Sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaari lahoo yónni ndaw ni ko neel Muhammadu Habib jant baa ngi waaj muy bind ba ñu ñuy noddu tàkkusaan mu yónni waat ndaw ni ko neel Muhammadul Habib jant baa ngi so mu dem ba mu yàgg jant bi lang di suufee di waaj a so sëriñ bi yónni waa ndaw ni ko neel Muhammadu Habib jant baa ngi so sëriñ Moodu téye ndaw loola ba am kuy bëgg a noddu timis sëriñ bi xaada laxu law maxtaara ni ko ndigal ba ñu jox la ndigal daal di yónni waat leneen ndaw ba mu ñëwee sóoruñ sëriñ Moodu jël la mu weesu ca mbind ma jox ko ndaw lu njëkk la jël daaja jox ko ndaw lu mujj la téye la ja des di bind ak a jëm ci sëriñ bi ba mu yegsi lay toll ci subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin sëriñ bi wax sëriñ Malick Ndiaye ni ko waxal fere yi ni leen dama leen a soxla ba ñu jullee ba sëlmal sëriñ bi ni ana fere yi jige fi ñu ñu julli woon ñi ngi sëriñ bi dani ana fere yi ñi fi ñu ni ko ñu julli si woon ñi ngi fi sëriñ bi daal di seet mbind ma bu daan seet ab mbind du ko ubbi du xool li ci ëpp day jël téere bi teg ci noppam su ko defee xaraf wu ci nekkul ni ko mën a xaraf sàngam nii laa waroon a mel bërëb sàngam laa waroon a nekk bi mu digloo diglu déggul wenn xaraf wax dara mu ni Moodu Habib saa boroom nee na ma wàcc nga wàcc naa moo ci des daldi ni fépp fu ngeen fi gis lu baax wala lu rafet sama déndub kaw suuf tuubaa njaaréem ak sama xaside yi ñoo ko fay andi nun nag àdduna dañoo taxut a jug waaye li mu nuy teetee jug lu fi xaj dees na leen ko fi andil bu ëllëgee ba nit ak ginneeg malaaka teew sunu borom dana yëkkati sama mbind yii ni ana kan moo wax lii rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sahbi wa sallama ma ni ko maa ko wax mu jàpp sama loxo yóbbu ma fa ko soob ni ma yow doo fekke li may defanteeg sama mbindeef yi del si yoonu ñaareel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif te mën a bind ñu ni ñoo ngi nii mu ni dikk leen du ngeen fekke li may defante sama bindeef yi del si yoonu ñetteel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif mënuñoo bind te mën a jàng ñu ni ko noo ngi nii mu ni dikk leen du ngeen fekke li may defanteeg sama bindeef yi del si waat yoonu ñeenteel ni ana ñi nga xam ni mënuñoo taalif mënuñoo bind mënuñoo jàng waaye danañ fob seen xalal di ko ci def ñu ni ñoo ngi nii mu ni dikk leen du ngeen fekke li may defanteeg sama mbindeef yi del siwaat yoonu juróom ni ana ñi mënta taalif mënuñoo bind mënuñoo jàng amuñu lu ñu joxe waaye daana neex fi ñoom ba jaral leen fanaan fa ñu ni ñoo ngi nii mu ni ñëw leen du ngeen fekke li may defanteeg sama mbindeef yi wér na lool sëriñ Muxtaar si moo doon nettali waaye lu mu wax ba ni mu àggale Serigne Fallou day wax ca kaw moo ko wax de moo ko wax de moo ko wax de walaaw ahlan Serigne Modou Habib mii doomi maam Thierno la mook Serigne Abdou Khoudoss ñoo bokk ndey radiyallahu anhuma wax nañu ni bind na kaamil yu bari naka noonu xasida yi Serigne Touba xaada lahu law maxtaara lahu ak ay taalifam daa féete woon ca kër Serigne bi Serigne Abdou Khoudoss radiyallahu taala anhu nee na mas fekk muy bind mu xàmmee ko te moom xàmmeewu ko booba daa jëm ci sëriñ bi mu ni ko kooku da Abdul Xuddoos mu ni ko ahakaay mu ni ko foo jëm mu ni ko ci sëriñ bi mu ni ko mbaa yor nga nuyoo kooku kenn du ko nuyoo loxoy kese mu ni ko déedéet mu génne benn dërëm jox ko walaaw alam bokk na ci li ñu jànge ci nettali bu gudd bii nga xam ni lépp màggu xasiday Sëriñ Tuubaa lay tegtale xaadalaw law maxtaara loxo bi ci njëkk mooy bu taalif jàllee bind moo ci topp ndax ki xalaat ca am xelam ba noppi bind bind ko kenn mënu koo féete kaw waaye bu jàllee kenn mënta féete kaw ki koy bind ndax day mel ni ko mokki taalif xalaat gi moo leen wutale ci saahir kiy jàng itam day mel ni bu mënoon a bind dana bind waaye da koo mënul muy jàng naka noonu kiy diglu itam day mel ni daa mënta jàng waaye kon mu koy def kiy joxe itam noonu war na bépp murit nag muy fexe boole ñeent yépp te mooy di bind ay bayit donte fukk ak ñaar la ci xasida Serigne Touba xaada law law maxtaar lawoo tey jàng donte téeméeri way la ci bis bu set tey diglu bis bu set donte benn bànd la tey joxe donte benn dërëm la ba tey danañ xam ni sunu borom subhaanahu wa taala yëkkati na lool yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallama ndax daa ndax daa wax ni ana kan moo wax lii rasulullahi nga xam ni mag yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbi wa moo waral kenn laajul bindkat yi ak jàngkat yi ak diglukat yi ak joxekat yi ba tey xam na ni am mbind faw ñu maas ko mu door a mat kon ku bind te maasu ko manqué na su ko defee ka maas moo ko mottali ba tey yàkkamti ak farlu bokkuñu gis nga Serigne Modou Habib li ko Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo di soññu lépp taxul mu yàkkamti ndax bu yàkkamti woon fàww bu ko sëriñ bi seetee mu am ay njuumte waaye da doon farlu te mooy fexe ba loxoom ak xittéem bañ a jug ca liggéey bi ndax kat yàlla ma koy def lu subhaanahu wa taala moo wax ni inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar lépp lu nekk wutal na ko ab ab loolu moo tax yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama naan yàkkamti ci saytaane la jóge ndax sunu boroom subhaanahu wa bu fekkee bind na lépp ca ab ab nga xam ni su ca àggee sotti seytaane day fexe ba bu loolay sotti du rafet te mooy dalay yàkkam ci loo walaw alam ñu ci nettali ñeen juróom fukk bi ak benn sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu am na bayit woo xam ni bi mu ko bindee suñu borom subhaanahu wa taala dani ko faral bayit woowu ndax li feeg bayit wi mi ngi ci kaw suuf ku faa tooti aljana la jëm te dama sa sawara loo xam ni fàww danaa ko def ngir maa wax ni la am la ana jahannama min al jinnati wa naasi ajmain te loolu fàww ma def ko sëriñ bi far bayit wa waaye yàlla taw féexaloon na ko jàng jàng mu koy bind njëkk yàlla taw féexaloon na ko njëkk mu koy bind mu xam ni bu ko bindee looloo ci mujj moo tax xasida gi mu daanee li ko tàmbalikaay bi bay di woowa moo tax xasida gi mu daanee li ko tàmbalikaay yu bay di woowa ngir barkeeloo ko ca nee na bi muy bind xasida ak nafaani la siiw na lii mooy xasida gi ngir ku ko bëgg a mokkal mooy naxabul nafaani man lam yakun bi waladi wala bi waalidin fataaba xaladi alal la si wulida xayra waladi wa xayra waalidin bi xayri baladi bi aalihi wa sahbihi walhummadi salaatu sil hasil hasimi samari ci lii lañuy ñuy gën a xame ni bu wér ni tuuti xaraf yi taxul mu tuuti ci baatin ndax li yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi waxoon ni jëf yépp mi ngi tegu ci yéene yi fi mu ne Sëriñ Tuubaa xaada lahu lahu maxtaar lahu bi bindu lu mu ci jublu mooy doon liy am gis nga xasida ak yaxbudu kullilaaha rabbal alamin inshaahu bi xidmatil haadil amin bayit wu ci ne jaamu yàlla ñaari at yu ñu nangu naka noonu xasida ak lam jaamu yàlla ak am at la yu mel nii nag ku koy dégg te xamul lu bari da koy jaaxal waaye bu xoolee ñaari aay yii du ko war a jaaxalati muy wallahu yaxtassu bi rahmatihi man ak wallahu ala kulli nañu rafet njott ci wàllu yu te jox sunu lépp Sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu mi yàlla booleeg ñun walaahu ñu ñëw ci nettali juróom fukk bi ak Sëriñ Tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu nee fonk ak mbokk ndax alali yàlla te kenn bëggul ku sànni sa alal siiw na sëriñ bi xaada law maxtaar la daa mel ni aaya bii lay leeral wattaqullaha allasi tasaaluuna bihi wal arham ndegem ragal yàlla la sunu boroom tudd teg ca ak mbokk kon danga xam ni ginnaaw bu ragal yàlla jàllee dogug mbokk lañu war a gën a ragal walaaw alam ñu ci nettali juróom fukk bi ak ñett sëriñ mbàkke bu sa radiyallahu taala anhu mas naa ñëw ci sëriñ tuubaa xaada lahu allahu mu ni ko bi nga xëy léegi lan nga fi wax mu ni ko nit nuyu na ma ma fay ko ni ko mbaa jàmm nga am jàmm rek sëriñ bi ni ko néew na lool waaye bu ëllëgee nay gën a néew siiw na yonente bi sallallahu taala wa sallam wa nee na ku gëm yàlla ak bis penc deel wax lu baax wala nga noppi sëriñ bi nag daa dem ba xam ci noppi loo xam ni mënu koo wax kenn moo tax mu ko daan digle lu bari bari na lool lu ñuy jàppe waxi yiw te moom waxi neen la koy jàppe woon bari na lu ñuy jàppe waxi yiw te moom waxi neen la ko jàppe woon bokk na ci njariñ njariñi néewal ay wax loo wax des na ko gëm dees na ko mën a takk safaanu bëri wax bokk na ci njariñul noppi jaamu yàlla day yomb ci yow bokk na ci njariñul noppi jaamu yàlla subhaanahu wa taala day neex ci yow safaanu bëri wax ju bëri bokk na ci njariñul noppi doo gaaw a fàtte doo dégg itam du la naqari mukk bokk na ci njariñul noppi danga tàbbi àjjanay àdduna bu wér safaanu bëri wax bokk na ci njariñu noppi sab xisaab ëllëg du bëri bokk na ci njariñu noppi seytaane du la mënal dara su ko defee war nañoo xamaale itam ni diglu ak wax ñoo yam kon wëreesu te diglu ay caaxaan wëreesu koo wax fi mu ne nag dañoo toll ci jamono joo xam ni mooy li gën ci jaamu yàlla yi danoo toll ci jamono joo xam ni mooy li gën ci jaamu yàlla yi moom noppi ndax wax li muy jur ci musiba kenn mënu koo takk te sellal ay wax ba yàlla kese tax jafe na lool te wax ju sell rekk moo dul amee lor ëllëg ak tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wa nee na jépp waxi doomu aadama ci kawam lay dellu ba mu des diglu lu baax ak tere lu bon ba mu des digle lu baax ak tere lu bon nee na itam sallallahu taala alayhi wa sallama ku noppi mucc kon kon kay ku noppiwul du mucc yal nañu yàlla dolloo noppi yal nañu yàlla dollee dimbule ci barkeb Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo walaahu alam